كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون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 mawlana Abul Abbaas Ahmad ibn Muhammad at-Tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariqatihil faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu kon ci eh, jotaayu weeru koor gi ci tafsiru suuratul Ma'aarij ci suñu jotaay bi weesu eh, ginnaaw bi ñu gisee. li nga xam ne moom mooy ci ñaari jotaay yi jiitu mbëmbëstal ci saar bi maanaam suratul Ma'aarij euh, léegi ñi ngi gis incha allahu taala maanaam tàmbali woon nañoo gis euh, euh, bu ñuy jàng alquran lan mooy li nga xam ne moom lañ jëkk war a jëkk waxtu mooy a a'udhu billahi minash shaytanir rajim te maanaam moom mooy maa ngi daw laqatu ci yàlla ngir mën a mucc ci seytaane bi nga xamante ne moom dañ koo rëbb lépp loo xamante ne dafay wër-wër loo dafa am lien rapport ak seytaane bi nga xam ne moom mooy iblis maanaam ci tënk moom iblis ak képp loo xamante ne képp koo xamante ne wala lépp loo xamante ne ci gàngooram gi la bokk moo xam nit la moo xam jinne la moo xam euh, dabba la wala leneen lu loolu euh, loolu moom tax lépp lu lay wëlbati wëlif buur yàlla subhaanahu wa lépp luy tax ba doo ko fàttaliku doo ko xool doo ko doo dellu ci moom ah, loolu maanaam ak seytaane la moom la ñu wax tamit taaxut ah, voilà wa man yakfur bi taaxuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisaama laha comme ni ko alquran waxe képp koo xamante ne da ngaa jàpp taaxut da nga da maanaam mooy lépp loo xam ne daf lay du moyuloo borom subhaanahu wa waaye wa yu'min billah nga daal di gëm yàlla jàpp yàlla faqad istamsaka bil urwati wusqa na xam ne téye na mooy na ci buum gi nga xamante ne mooy buum gi gën a dëgër ci mboolem buum yi te moom mooy relation am digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax yàlla rek moom moo mat a bàyyi xel yàlla rek moom moo mat a ngërëmam yàlla rek moom moo mat a dem dëgmali ji euh, ndax leneen lu dul yàlla rek neen la ala kulli shay'in maa xala Allahu baatilu comme ni ko euh, Seydina Nabi wax radiyallahu anhu te yonent bi sallallahu alayhi wa ne moom mooy kàddu way gi gën a dëggu ci li ñu mës a ci jamono yi euh, ji nga xamante ne mooy jamono yu réer gu mag yi mooy jaahiliya jamono yu réer gu mag yi mooy jamono ji nga xamante ne lislaam ñëwagutoon euh, gisoon nañ tamit tàmbali woon nañ ci di wax ci bismillahi rahmaani rahim di wax ci euh, basmala ak am solo gi nga xam ne moom la am solo masala yi nga xam ne maanaam lenn ci masala yi ci aju te mooy rawatina euh, ndax ci saar yi la bokk wala déet rawatina ci sóoratul fatiha ak ndax dafa war ñu tariwaale ko bu ñuy tari sóoratul fatiha ci biir julli léegi gisoon nañ tamit ne borom subhaanahu wa tur yàlla yi maanaam nga gis ne bismillahir rahman daf kaa def ci njàlbeenu saar bu ne ba mu des ci suuratu tawba ngir ay maanaa yoo xamante ne maanaa yu yenn yi feeñ nañ yenn yi dafa nëbbu waaye ala kulli xaalin bu ñu ko xoolee ci saari alquran yëpp yeneen yi ci des yëpp am na ci mu nekk kon euh, basmala di junj kon di leeral loo xamante ne maam lépp loo xamante ne dafa aju ci borom subhaanahu wa ta'ala ay ay turam ak ay meloom ne ci moom lañuy ñuy tàmbalee maanaam moo xam dañ ci sukkandiku wala dañuy àndaale ak moom wala bokk euh, dañuy moy ci turu yàlla yi ah, ak tamit dañ koy woowee di ñaan ci turu yàlla yi comme ni mu ko waxee walillahi al asmaul husna fad'uhu biha yàlla moom moom tur yu rafet yi gën yee màgg yu sell yu gën yee rafet yi kon nag fadaruhu biha na ngeen ko ci woowe de ko dee leen ko ci ñaane ah, dee leen ko ci interpellé kon su may woo yàlla di ñaan yàlla borom subhaanahu wa moo xam ñaan bi ci lisaanul xaal la wala ci lisaanul maqaal la maanaam moom mooy ndax wax ji sama làmmiñ moo ko wax comme nii may waxee nii ñuy dégg wala ci lisaanul xaal la loolu mooy lisaanul maqaal mooy wax ji nga xam ne moom lay wax nii mais lisaanul mooy man ni ma mel maanaam sama xaal ku ma xool dafa am expression dafa am lu mu ciy comprendre day am lu mu ciy déggee day am lu mu ciy gisee day am loo xamante ne sama xaal moom mooy wax maanaam sama xaal ci boppam ni ma mel moom mooy wax moo tax ñuy wax naan lisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqaal làmmiñ bi nga xamante ne mooy làmmiñu xaalu nit ki moom moo gën a dëggu làmmiñ bi nga xamante ne moom mooy eh, bi muy waxee te mu sax ci gémmiñ gi euh, kon moo xam damay ñaan yàlla ci lisaanul maqaal damay jëfandikoo turam yu rafet yi bu masalan su may wax euh, yow mi maye may ma dama naan ko yaa Wahhab habli bu ma naan yàlla yow miy jéggale jéggal ma dama naan ko yaa Ghaffar firri yow miy aj jéggalaate jéggal ma euh, masalan loolu ma naan yaa Razzaq ursuqni yow mi nga xam ne yow yaay wërsëgalaate wërsëg ma wërsëgal ma ah, ak ah, ah, yaa rahmaanu yaa rahiimu xam ni yow mi nga xam ne yaay aji fees dell ji yërmande yow mi nga xam ne yaay ki yaatu yërmande yërëm ma maanaam kon ci kaw loolu euh, baat yi nga xamante ne kon moom lay ñaane yàlla kon moom mooy ci turam bi rafet yi ak meloom yi yëkkati ko yi moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ammaa nag li nga xamante ne moom mooy ci lisaanul xaal moom mooy liñ tàmm liñ doon wax ci suñu jotaay moom mooy nit ki saa su nekk nga xamante ne Euh, tur yàlla yeeg melu yëpp dañ koo mën a tuddee benn garab boo xam ne garab googu moom mooy garabu ngëm te moom mooy meññeefu ngëm euh, comme ni alquran wax nga xam ne daf koo melale maanaam ne garab gu teey la ah asluha saabitun wa far'uha fi sama maanaam nga xamante ne dattab maanaam euh, reenam reenam asluha saabitun dafa sax maanaam dafa dëgër sax parce que leneen loo xamante ne du dëggal wéetal gëm wóolu ne yàlla kenn la nga gëm ko ci sa xol ba pare di ko jëfee di ko doxale leneen lu dul loolu rek da gis maanaam day daal di neen maanaam euh, amul fondement bu dëggal loolu moom moo tax maanaam li yeneen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne waxu sayyidina Labid boobu radiyallahu anhu mooy wax ji a dëggu ci wax jiñ ma sa wax ci jamono yi euh, réer bu mag gi mooy alaa kulla shay'in maa xala baatil alaa waawee kulla shay'in bépp mbir maa xala Allahu buñ ca dindee yàlla bu dee yàlla nekku ci rek loola baatil neen la maanaam loolo non seulement neen la mais dul taxaw maanaam du mën a nekk du taxaw caaxaan la fola ndax yàlla moom mooy dëgg zalika bi anna Allaha huwa al-haqq yàlla mooy wa anna maa tad'una min dunihi al-baatil te leneen lu dul yàlla yi ngeen di woo ak di ko soxla woo di leen aajo woo di nekk yëngutu ci ñoom yëpp ak baatil ay neen lañ ak alquran ni mu wax fa maza ba'da al-haqq illa ad-dalal ana moom moo nekk ci ginnaaw dëgg lu dul xanaa kon li nga xamante ne moom mooy tur yàlla yooyu nga xamante ne ñoom seen garab gi te moom mooy baat moo symbolisé lépp baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi ngir ne ah, moom mooy caru ngëm yàlla yëpp maanaam moom yëpp ci moom la ñuy branché woo moo tax nit ki suy dugg ci l'islam laa budda mu wax baatu yooyu mooy ne maa ngi gëm dëggal wóoru di seede ci sama xol ci ne amul benn buur boo xam ne def na ko ci jaamu ci dëgg amul benn buur boo xam ne yelloo nañu jaamu ko amul benn buur boo xamante ne ñi ngi koy jaamu te jaamu ga ca moom la jëm dëgg amul benn buur boo xamante ne jaamu ko dana jariñ ñàkk jaamu koy lore amul kenn koo xamante ne dafa am namm-namm sañ-sañ ci di def di dindi ci dëgg ku dul Allah mooy buur yàlla amul benn buur boo xamante ne war naa am àq xaq droit di ma digal ak di ma tere ak di ma tëralal ay atte ku dul yàlla loolu mooy baatu laa ilaaha illallah nga xamante ne su ma digalee aw droit bañ su ma teree aw ma sañ-sañu ne ko lu tax aw ma sax sañ-sañu ne tax yàlla tere may xalaat naa lii mu tere dama ko war a bàyyi voilà possibilité am na ma bàyyi maanaam jëmmi loolu maanaam loolu mooy baatu laa ilaha illa maanaam kii wax ashhadu an laa ilaha illa maanaam boobu lay waxaale bu ne wa ashhadu anna muhammadan rasulullah maanaam maa ngi gëm dëggal tey wóolu di sama xol ne lële nële maanaa yee wax ci laa ilaha illallah su ma ko bëggee jëfe yàlla dafa am ku mu yabal kooku moom may wax lan moom maanaam naka lay jëfewee nan lay mettre en application laa ilaha illallah te kooku moom mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy rasulullah mooy ki yàlla yabal euh, maanaa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci loolu naka noonu turu yàlla yeeg melo yëpp ci moom la ko matale sallallahu alayhi wa alihi kon su may jëfe maanaam damay jëfe turu yàlla yi damay jëfe melo yàlla yi maanaam li nga xamante ne mën naa koo jëfe mooy taxaqquq gi waaye su ma koy jëfe rek maanaam di taxaqquq di incarner tur yàlla yi ak melo yàlla yi dama koy incarner ci kaw ne man dama koy incarner parce que xalifa yàlla laa ci kaw suuf yàlla moo ma yabal ci suuf si ne ma ma représenter ko kon dama koy jëfe ci kaw loolu waaye tamit dama koy jëfe ci kaw ne euh, man jaam laa munuma dam maanaam munumaa jëfe mukk tur yàlla yi ak meloom yi ci lu askanonte maanaam ci lu tolloog wala mu askanonte maanaam ni nga xam ne noonu la nekkee ci buur yàlla borom subhaanahu wa taala abadan voilà ni nga xamante ne noonu laa mën a waxee ne yàlla am na man am na waaye suñu ñaari am yi dañoo wuute lool maanaam te bokkuñu xaaj ñu koy jegewantoo maanaam boo comprendre ci am rek maanaam mën nga kaa comprendre ci yeneen mboolem melo yi ci des benn bu ci nekk tamit ma war koo jëfandikoo muy. may wax bismillah maanaam may war ma war koo jëfandikoo war ko incarner war koo mettre en application waaye selon ni ko yàlla bëggee pas man ni ma ko bëggee masalan borom bi subhaanahu wa su fekkente ne euh, moom mooy al muntaqim euh, wala boog moom mooy al xaafid moom mooy wàcce nit maanaam man du ma toog ne damay melo woo melo yàlla maanaam melo boobu tur yàlla la alxaafidu kiy wàccee ñëpp maanaam kiy toroxalaate may def nit ku ma gis rek jéem koo wàcce di ko jéem a doyadal parce que nee man damay incarner tur yàlla boobu nga xamante ne moom mooy alxaafidu loolu maanaam ko déggee noonu xaqiqatan sa dégg baaxul bi xamante ne moom moo mën a yanu maanaa ci buntu boobu su ma koy wax wala ma di ko jëfe mooy dama naan principe bi mooy ne du ma ko def waaye nag képp koo xamante ne yàlla daf ma digal ne naa ko wàcce bu ma ko yëgiti maanaam kooku du ma ko mën a yëgiti dama koy wàcce parce que yàlla moo ko digal moo ko digle képp koo xamante ne yàlla dafa diggal ne nañ ko yàll teg ko ci yoon bi maanaam yar maanaam orienté ko et surtout corriger ko maanaam corriger ko ma ko mën a def du ma mën def leneen lu loolu waaye loolu su ma koy def dama koy def ci kaw ne yàlla moo ko digle waaye du ne ci cosaan ku ma gis noonu laay doxale yow déedéet waaye tamit jamono ji nga xamante ne moom nga war a yëkkati ki nga war a yëkkati wàcce ki nga war a wàcce yëkkati dëgg neenal caaxaan wàcce ko jamono jooju soo deful leneen lu loolu ci kaw ne yàlla moom day yëkkati waate rek maanaam ci kaw ne yàlla moom mooy euh, maanaam dafa yaatu yërmande rek maanaam ngay jëfandikoo loolu kese te doo jëfandikoo yeneen yi moom mooy da moo loolu ak matadi la maanaam place boo xamante ne masalan dañ cee war a kontaan da ngay kontaan place boo xam ne dañ cee war a mer da ngay mer maanaam mais koo def mu nekk cosaan ndax mer du cosaan xattaa ci tur yàlla yi li yeneen li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith eh, qudsi ne yeneen yi borom subhanahu moo ko wax mooy dafa ne sabaqa rahmati ghadabi sama yërmande moom moo jiitu sama mel maanaam kon yërmande moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a global mooy li gën a cosaan mooy li gën a matale maanaam kon yërmande mooy cosaan mer du cosaan voilà ak mer ak mbugal ak kaw yëpp cosaan voilà euh, bu fekkente ne maanaam boobu leer na liñ ci bëgg kon moom mooy ne bu ma naan man maa ngi tàmbali ci turu yàlla lépp lu may def ma di ko def ci turu yàlla. borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ma sabbaha ma fi samawati wa ma fil ardi maanaam uh, wa in min shay'in illa bi bihamdi loolu tamit maanaam mboole mbir yi yi asamaan yi suuf si amul lu dul ne mi ngi sàbbaal borom subhaanahu wa ta'ala te du deñ te du du deñ yu sabbihu tamit maanaam wax na ko tamit ci beneen aaya maanaam mësta deñ te du deñ gi sàbbaal yàlla borom subhaanahu wa ta'ala amul lenn sàbbaal bi ko sant euh, maanaam di seede ne borom bi subhaanahu dafa ràngoo mboolem meloy mat yi te dafa denc mboolem meloy wàññeeku yi kon ñun en tant que maanaam loolu ñun dañ koy gis ne maanaam euh, lenn lu ci nekk dafay appliquer day mettre en application dafay jëfee li nga xamante ne maanaam day fii ci géeju turu yàlla yi loolu mooy sabbax maanaam day fii ci géeju turu yàlla yi kon loolu moom dañuy daal di déggee ni li borom subhaanahu wa ne lépp mi ngi di sabbal yàlla di ko sant mooy day mettre en application lan mooy day activer turu yàlla yi lépp maanaam ci gàttal buñ ko bëggee tamit dañ naan lépp jeexitalu turu yàlla yi la et lenn lu ci nekk day feeñal day manifester turu yàlla yi ak màggaay yàlla borom subhaanahu wa ta'aala waaye walaakin laa tafqahuuna tasbiihahum waaye yéen yéen a dul digg. anam xóot mi nga xam ne ñoom noonu lañuy ñuy sàbbaale boo xoolee aaya bi waxul ne laa tasma'una doo leen dégg ak nopp seen sàbbaal naa am loolu mën naa am comme li hadith sayyidina Anas bi radiyallahu anhu ne yeneen bi sallallahu alayhi jël xeer yi ko ci loxoom muy sàbbaal ñu jël ko teg ko ci loxo sayyidina Abu Bakar radiyallahu mu sàbbaal ñu jël ko teg ko ci loxo sayyidina Umar radiyallahu anhu mu sàbbaal waaye buñ ko tegee ci loxo keneen du sàbbaal maanaam loolu. Euh, kon sabbal bi maam ñuy dégg sabbal bi loolu am na waaye maanaa beneen bi nga xamante ne moom mooy ñun duñ comprendre dëgg-dëgg sabbal yi mooy ne lenn lu ci nekk dafa am ay tur yàlla ak ay melo yu muy doxe et que loolu noonu moom lay activé moom lay wane maanaam te que doomu aadama nag moom mooy àdduna bu mag bi euh, kon ci jikkuy nit ki ci doxalinu nit ki daa iman dafa war a tàmbali maanaam xam ne bu bëggee jël yoonu yàlla maanaam day xool turu yàlla yi ak melo yi mu aju ci maanaam mu am taalluq ci turu yàlla yi ak melo mi euh, waaye tamit mu maanaam ci yëg gi mu yëg ne moom dafa tuuti moom dafa doyati moom jaam la moom xamul moom mënul moom sañul moom amul et yàlla moom mooy ki nga xam ne moom moo sañ moo mën moo xam moo mat moo am mooy def te mooy dindi et kon noonu lay ajoo ci turu yàlla bu nekk na maanaam mën nga koo gisee angle boobu waaye boo ko waree doxale nag mooy nga jëfe ko nag mooy nga xool maanaa yi tur yooyu maanaam nan la mën a nekkee ci nit maanaam nan lay appliquer wu ci nit nga appliquer ko nga mettre ko en application maanaam nga di ko jëfe nga di ko doxe nga di ko waxe voilà moo tax euh, kon dañuy gis importance su bismillah maanaam kon ci allah bi nga xamante ne ah moom alamun ala zaat maanaam moom mooy maanaam tur bi nga xamante ne bu ñu waxee allah maanaam moom mooy junj yàlla dëgg-dëgg di tegtale yàlla amma mustaqaatam yi fum mu xaree yooyu yëpp ndax murtajal la wala yooyu yëpp leeraloon nañ ko bi ñuy def tafsir sootu fatiha bi mu ci ñëwaat waaye euh, bu may mu teg ci ñaari tur ci basmala bi tur bu njëkk bi mooy ar-rahman ñaareelu tur bi mooy ar-rahim maanaam ànd ak tur yàlla yëpp yëpp ñu ngi nii mais mu tànn ñaari tur kese ar-rahman ar mu teg leen maanaam muy rahma maanaam ñoom ñaar ñëpp dañ leen a xaree ci ar-rahma mu yërmale ñu nekk kon tur yoo xamante ne kon ne borom subhaanahu wa day wane foofu ne mboole mbir yi daf koo amal ci yërmandeem te yërmandeem dafa matale lépp comme mu ko waxee wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërmande dafa matale lépp euh, loolu tamit moom mooy cosaan kon ci nit ku baax ci nit ku jege yàlla moom mooy ar-rahma bu yërmande moom mooy cosaan ci moom loolu moom mooy maanaam te loolu ñu ngi koy dund fii nii ci basmala bi beneen mbir bi nga xamante ne tamit daf koo maanaam mu koy leeral mooy ar-rahma mooy mooy mooy ñaari yi euh, nan lañu wuute maanaam nan lañu tàqali ko parce que ar ak ar yëpp dañuy tegtale yërmande borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye su dee euh, ar-rahman maanaam moom rahman faalaan la te faalaan dañ koy faral di wax ci lépp loo xamante ne dafa lëmu dafa fees dafa rëy dafa yaatu tey bu jëlee exemple ramadan mi ngi jóge ci ar ramda wala ci ar ramad bi nga xamante ne bu dee ar ramda mooy tàngooru mooy xeer yu tàng yi ar mooy luy lakke yu tàng di lakke bi maanaam ni muy jeexal ni muy lakkee bàkkaar ni muy lakkee jikko yu bon ci nit ak ni muy dindee ni muy lakkee euh, jeexitalu tilim tilim yi nekk ci doomu aadama maanaam moo xam ci zahir la wala ci maanaam ngir yokk ko wér yaram waaye tamit yokk ko wéru xol ak cernte ak di sellal bakkanam maanaam ñu ne ko ramabaaw maanaam kon rëy gi mu ak yaatu gi mu ci di ko def par exemple buñu ne ragabaan mooy ku fees dell mer maanaam buñu ne waa ji ghadbaan wuu maanaam mooy wuu kii fees na dell ak mer maanaam buñu ne kasalaan mooy waa ji dafa tayel la tayel maam fees dell tayel maanaam mooy jikko tayel maam nit jamono jëmi tayel sax di ko gis day gis ni maanaam day mel ni yaram bi yëpp côté bu nekk ci yaram bi maanaam nit bu tayel la ba tayel day mel ni dañoo tënk côté yëpp ci yaram bi lépp lépp lañ tënk maanaam mooy day fees dell yaram bi yëpp fees ak tàyyal mais loolu moom mooy niveau bi gën a kawee ci alkasal maanaam ak tàyyal bu nee laxyaan mooy nit koo xam ne dafa rëy sikkim maanaam kon lu fees dell lu rëy lu yaatu loolu la comme Souleymane yéen ci yàlla Souleymane alayhi salaatu wassalaam lu tax parce que xolam dafa fees maanaam dafa euh, dafa fees dell ci ni mu ci yàlla ak tamit ni xolam feesee ak euh, ak cellate voilà ni xolam feese ak cellate ak woomatu ci yàlla loolu mooy Suleymaan maanaam qalbun salim la yor mooy xol boo xam ne dafa wommatu ci yàlla te te te nekk te am jàmm te nekk nitu jàmm euh, kon bu ñu waxee xooloo loolu kon dañu gis ne rahman mooy aji fees dell ji yërmande maanaam tur boobu ko dañ naan dafa bokk ci benn wàll dafa bokk ci asmaa u zaat yi mooy turu nekk-nekk bi ci beneen wàll mu bokk ci asmaa u sifaat yi ci turu melo yi maanaam moom dafa boole ñaar moo tax ar-rahman daa nekk tur boo xam ne ne en même temps ni mu nekkee ci côté zaat bi noonu la nekkee ci côté sifaat bi sifaat bi sifaat maanaam zaat mooy nekk-nekk bi l'essence sanctifiée ak zaatul noonu la nekkee en même temps tur ci melo yàlla yi maanaam lu tax ndax melo sifatu rahma ndax melo yërmande gi mu ci nekk euh, te ar-rahman muy tur yàlla bi nga xam ne moo gën a jege allah moo tax alquran buy euh, wax allah bi mu naan bi muy tudd allah daal ne dem ba ci biir daal ne summa stawa ala al mu yemoo ci arsh fii tamit dafa wax allah fi fee tamit daf ne ar-rahman ba pare dafa yem moo ci kaw arsh maanaam muy tur bi nga xamante ne bépp tur boo xamante ne tur yàlla la bu am relation en boo xamante ne re euh, tur la boo xamante ne euh, dafay tegtale relation bu yàlla am ak mbindeef yëpp benn tur moom moo nekk seen kaw kapote leen chapote leen plutôt mooy ar maanaam moo leen yilif looloo tax mu yemoo ci kaw al arsh adduna bi tur bi nga xam te ne moo ko làmb moo ko teg régir ko mooy arrax euh, mooy kon ay fees dell ci yërmande moo tax yërmande ci lu ne la ne moom borom subhaanahu wa ta'ala moo tax cosaan ci mbir yi moom mooy yërmande comme ni ñu ko waxee léegi maanaam moom mooy tey masalan su ma su may gis ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam moo tax par exemple tey su amee information maanaam info yi euh, du ñu toppatoo jàmm bi maanaam ñaare jàmm am na am ko ba mu des foo xam ne aw ay dafaa nekkoon ñuy wax ne léegi jàmm am na te sax da gis souvent bu fekkee dañuy signé te la maanaam pour wax ne jàmm la wala mu nekk jamono ji nga xamante ne toog nañ ay jamono dégguñu fa aw ay ñu ne léegi jàmm am mais bu dul exemple yu mel noonu souvent ay ay la ñuy wax maanaam euh, lu tax parce que boo bëggee wax li nga xamante ne day symboliser taar bi day symboliser jàmm day symboliser xéewal day symboliser mucc ak yu mel noonu loolu soo ci bëggoon a nekk daa iman di ci wax maanaam mooy journal bi du jeex moo tax yi doxut rek la ñuy wax te euh, mooy lu tax parce que yi dox boo ko bëggoon wax maanaam mënta ne maanaam loolu dul jàppandi du mën a ne euh, loolu moom moo tax information tey buñu naan euh, diw di yëg nga diw yëg nga diw sàngam nga ne waaw mu ne lu lu xew mu ne mi ngi ci amul feebar mu ngi ci jàmm ngi dox ay soxlaam di dellu si comme normalement loolu maanaam loolu wax jooju boo ko waxee da ridicule maanaam da ngay nekk ku koo xamante ne dañuy jàpp ne est-ce faw booy joxe ne yëg nga diw li xew mooy lan mooy daa feebar ah moom day dafa am lu ko dal dafa am lu ko arrivé dafa am nangam maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy yi gën a euh, maanaam yi gën a raar mooy yi nga xam ne ñoom yooyu moom dañoo wuute maanaam ci zahir daa wuute ak yërmande waaye ci baatin wuutewul ak yërmande ah, li nga xamante ne tamit moom mooy ah, kon ar-rahman tur la boo xamante ne yàlla rek moo ko moom voilà yàlla rek moo ko moom voilà. Ah, bi nga xamante ne moo tax moo moo boo xoolee borom sax na qul ud'u Allah aw ud'u ar woo voilà woo yàlla ñaan wala ngeen woo ar dañuy wax ci basmala ne bi muy wàcc maanaam njëkku la wàcc au début bi ñuy wàcc alquran ci njàlbeen di wàcc ko wax ne bis bismika moom lañ daan wax après bi bis bi bi bi kii wàccee qul ud'u Allah aw ci lañ ci def. ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ wax bismi bismillahi rahman allah bismillahi parce que allah ak arrahman dañoo jegewantoo ñoom ñoo ñëw tur yi gën a jegewantoo xattaa ba ni ñu bindoo allah am alif am alif ci mooy aliful maxfi arrahman am aliful maxfi am alif bu laqatu ci diggante bi mu dégg te même place bi lañ nekk fi ñu benn bu ci nekk ci tur yi tey buñ jëlee allah buñ cosaanu al ilah ñu jël ar rahman tamit boole kook alif ba bi gis ñoom ñëpp juróom la ñu doon benn bu ci nekk lenn lu ci nekk di symboliser maanaam nga xam ne dafa régiraale yeneen juróom-ñaari melo yu mag yi yi nga xamante ne ñoom la mu euh, mutakallimune di tuddee sifatul maani ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne euh, dañ koo nuróole kon euh, te yenent bi sallallahu alayhi wa bi gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom la yàlla njëkk amal ci lépp maanaam boo xoolee borom subhanahu wa ta'ala yàlla yabalu ko ci mbindeef yi maanaam muy yàlla yóoru ko ci mbindeef yi ba nga xamante ne ci moom la mbooleem tur yàlla yeeg melo yi di feeñee et que mbindeef yëpp ci moom lañ cosaanoowee lu dul mu nekk raxma wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yabaluñ la lu dul nekk yërmande ci ñeel mboolem mbindeef yi lu dul maanaam ngir jëmmi gi nga nekk jëmm yërmande rahmatan wala waxu illaa li takuna rahmatan mais illaa rahmatan rek wax lu dul rek lu fekk nga nekk rek jëmm yërmande ñeel mboolem mbindeef yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu tax parce que incarnation tur boobu ar amma Euh, moo tax nit ki nga xamante ne maanaam wala boog dinañ ci après ar moom turu yàlla la boo xamante ne moom ismu fa'il la mais mubalagha la ci ismu fa'il ismu fa'il mooy participe actif un faiseur wala un voilà mooy kuy def euh, kon ki nga xam ne moom mooy def. celui qui fait ar-rahm ar-rahim maanaam superlatif la ci mooy ki nga xamante ne day yërëmaate maanaam kon bëri ñu muy yërëme ak bëri ñu muy yërëm loolu mooy ar-rahim mooy yaatu yërëmale moo tax ñu koy firee ki yaatu yërëmale mooy dafa bëri ñu mu yërëm bëri lu muy yërëme ñépp ci xel moo tax mënuñu ne man day bokk na ci lu seytaane di naxee nit ñi mooy <coughs> masalan wax gi mu leen di wax ne yow day tooñ nga yàlla lii tooñ nga ko nii tooñ nga ko nii tooñ nga ko nii yow jeex na kenn mënatu la defar yàqu nga ba faw mënatoo baax léeg ngay gis ñi di yëngatu ci tasawuf di ko wax nga xam ne dañuy jàpp ne diw moom comme tooñ na diw jeex na dootul baaxati ba faw alku na ba faw mais yàlla ci boppam nit ñi dañ koy weddi di wax loo xamante ne xaw tuuti asamaan si xar takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihim xaw tuuti asamaan si xar seen kaw xaw tuuti suuf si xar wa tanshaqqul ardu comme ni mu ko waxee ci beneen aaya bi wa tanshaqqul ardu wa taxirul jibaalu hadda an da'u lirrahmani wa maa yanbaghi lirrahmaani an ya ah, an yakuna lahu walada maanaam amul maanaam xaw tuuti suuf si xar doji yëngatu rëngi-rëngi lu tax parce que dañuy dégg ñu ne yàlla am na doom wala wooteel nañ ko doom te yàlla yellowul ci moom muy am doom yellowul ci moom muy am doom moo tax fële mu ne qul in kaana lirrahmaani waladan fa ana awwalul aabidiin bu fekkente ne yow yenente bi saas la wasallam waxal ne bu fekkente ne yàlla moom am na doom man man maay ci njëkk ci jaamu yàlla man kon moom man maay jaamu yàlla bi njëkk yàlla njëkk amal comme man nag maay yàlla yàlla bi yàlla njëkk amal maanaam maay ci jiitu ci jaamu yàlla awwalul aabidiin maay ci ci ñuy jaamu yàlla maanaam kon moom mooy lan mooy moom la yàlla njëkk amal te comme moom la yàlla njëkk amal te ñëpp ay jaamam lañ maanaam mooy kon mënta am doom maanaam loolu benn dalil la ci bi na ne yàlla mënta am doom waaye buy wane tamit ne yeneen bi sallallahu alayhi la yàlla njëkk a amal mooy awwalul aabidin mooy ci jiitu ci ñuy jaamu yàlla sallallahu alayhi wasallam euh, kon bu fekkente ne arrahm arrahman arrahman mooy ci yàlla maanaam kon da ngay gis ne tur boobu boo xoolee sax arrahman lay jëfandikoo foofu lu tax parce que mooy tuuru yàlla bi gën a jege allah te moom rek moo mën a remplacer te ak allah arrahman euh, kon moo tax bi mu wàccee maanaam luñ bëggoon wax mooy ne segam yàlla boobu la ñuy wax loolu yàlla boobu la ñuy weddi di ko bokkaale te mu ne loolu mooy li gën li mu gën a bañ mais terewul. nit ki feeg mi ngi dund am na chance defarwaat feeg mi ngi dund am na chance defarwaat am na chance baaxaat sagam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ay nit tooñ tooñ yi gën a mag jël ay euh, armée lëmm attaqué ko song ko rey ay jullit ñu gën a bëgg ci kaw suuf te ñooñ ñooy yàlla gën a bëgg ci kaw suuf mooy saxaaba yente bi sallallahu alayhi wasallam ñu njëkk ñi radiyallahu anhum surtout ñu njëkk ñi radiyallahu anhum bara buumaale ci ndijaay yenente bi sallallahu muy kim gënoon bëgg ci kaw suuf Seydina Hamza radiyallahu anhu ki ko commandité ki digle woon ki ki ki jiite woon guerre muy Seydina Abu Sufyan ki commandité ki nga xamante ne moom moo tëral stratégie bi gars yi gagné muy Seydina Khalid ibn Walid ki nga xamante ne moom lañu moom moo commandité meurtre bi maanaam muy Sayyidatuna ak ki nga xamante ne moom mooy ki rey ki ko rey maanaam naa Hind sax bi mu demee dafa dem ba bi ñu ko reyee bi ñu boomee xam Hamza radiyallahu anhu dañu dafa ñëw mu xar dënn bi mu jël xol bi géej ko maanaam tellement dafa noono da ko woon nen nen nañ ko rek ki def loolu ki def loolu jëfin bu ñaaw boobu ki nga xamante ne moom moom xeex bi yëpp lenn rek moo nekkoon yitteem mooy nan lay reyee Seydina Hamza radiyallahu anhu diir ko parce que su ko reyee dañ koy goreel léegi moom jaam la woon bu ko reyee dañ koy goreel mu dem jëndee loolu ngot maanaam dere der maanaam ngoram maanaam mu dem ngir am ngor ngir gore mu jënd loolu mu dem rey ci yeneen bi gënoon a bëgg sallallahu alayhi wasallam te dese woon ko ci ku ko mënoon maanaam ci koo xam ne deretam la te moo koy aar mais ñi def lii lépp mujj bokk ci saxaaba yi radiyallahu anhu nekk ñi gën ci nit ñi kon kan moo war a mën a toog ne man amuma droit man moom won naa ba pare yàqu naa ba pare te ginnaaw loolu am na kan lañ mën a waxati ne kii moom ku ko xas ba tooñ wala maanaam yàqu nga ba faaw kenn mënatu laa defar liñ mën a wax mooy soo tuubul ba dee kenn mënatu laa defar waaw lool mën nañ koo dégg waaye maanaam kon faaw ñu ciy teg ne bu tuubul ba dee waaye jëmmi wax ji wala jëmmi jëf ji kese tax ñu ne waa ji moom yàqu na bu kenn amati yaakaar ci ay mbiram loolu amul fenn hatta yàlla moom sax boppam la ñu ko joxe exemple ci loolu muy yéefiri nit day nekk yéefir di xeex l'islam suba ngoon guddeeg bëccëg borom subhanahu wa ta'ala gindi ko mu ñëw tuub dugg ci l'islam xaaluk Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu doy na ci lay kon loolu maanaam mbir la moo xam ne bu mat a bàyyi xel kon ar mooy ki nga xamante ne mooy aji fees dellu ji yërmande ar nag moom mooy ki nga xamante ne moom dafa yaatu yërmande maanaam bëri lu muy yërëmee maanaam moom bi muy ñëw saar boobu aaya boobu maanaam bi ñu ko ci yokk di ko def ci bismillahir rahmanir rahim bi moom mooy bi euh, sóortu nam li wàccee ba wa innahu min Sulaymaan wa innahu bismillahir rahmaanir rahiim ñëwee mu ne kon nañ ko def maanaam ñuy wax bismillahir rahmaanir rahiim kon euh, bismillahir rahmaanir rahiim ar mooy kon ki yaatu ki léegi ñu am benn mbir bu ñu souligner fii maanaam le fait que léeg ñu naan ar rahman mooy ki mooy ki yërëm jaam yi. ñëpp maanaam mooy yërëm ñépp àdduna arrahim mooy ki yërëm àllaaxira euh, euh, mooy ki yërëmaate ku ko soob àllaaxira wala yërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy nit ñu baax ni àllaaxira maanaam wax jooju mat maanaam wax la joo xam te ne bu mat a bàyyi xel bu mat a seetaat ba maanaam wax la joo xam ne xaqiqatan dafa mat a seetaat ci anam yu bari euh, bokk na ci mooy le fait que yërmandeeg yàlla bi nga xamante ne moom moo incarné wu ci rahim am na ci àdduna ndax borom subhaanahu wa taala nee na wa inna allaha binnaasi la raufur rahim naka buur yàlla moom day ci nit ñëpp kon yamatul ci kii ci kee maanaam munuñu ne rahim al maanaam dafa am rek ñu ko am ndax borom subhaanahu wa taala daf ne binnaasi ci mboolem nit ñi la raufum giñ naa ne ku ñeewante la waaye rahim ñu ko yaatu jërmone te loolu alquran ak li nga xamante ne maanaam dañuy joxe rek benn exemple fenn fu ci nekk euh, mooy bi mu naan ci euh, sóoratu Naba yawma taqumu ruuhu wal fan saffan yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu fan laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaan wa qaala sawaaba bis bi nga xam ne ar ruux ak malaaka yi dañuy ñëw def sàppe kenn du wax lu dul ki nga xam ne moom la ar-rahman dox ndigal te kooku suy wax lu jub rek lay wax te mooy ak ruux moom la yàlla dox ndigal te kooku ar-rahman la voilà te in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmana abda wa qad ahsahum wa adda wa kulluhum aatihi yawma al qiyamati farda amul kenn loolu tam sootu ma amul kenn ku nekk ci asamaan yi wala suuf si lu dul buy ñëw ci yàlla day ñëw en tant que jaam mais illa aati rahmaani rahmaan la wax kon mooy ne yow man a xayamante rahmaan daf kenn ku ci nekk ci yàlla moom ñoom ñëpp peeg na leen ba pare lim na leen benn par benn ñoom ñëpp xam na leen wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan wa kull uh, uh, uh, maanaam kenn ku ci nekk kullun aatihi daf koy dikkee yawmal qiyaamati bis taxawaay ba farata nekk kenn maanaam par kenn kenn ngeen di ñëwee maanaam kon te ci arrahman la ñëw kon ñu gis ne arrahman aussi euh, yamul allah adduna arrahim tamit yamul àllaxira d'ailleurs am na xalis bu nekk ci mustadrak bu imam alxaakim rahimahullah d'ailleurs wax jooju sax bokk na ci wax yi ñëw ci xisbul mughni ci tàmbale yi mooy yaa raxmaana dunya wal axirati wa rahimahuma yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaane yow mi nga xam ne yow yaay raxmaanu adduna ak allaaxira kon mooy raxmaan am na allaaxira tam wa yow mi raximu kër yi muy adduna ak hmm? maanaam kon loolu yëpp day wane ne euh, wax jooju wax ju ma tax seetaat la liñ mën a wax mooy ne ar raxmaan li ko wutaleeg raxim xaqiqatan mbir mi la mooy ar mooy ki nga xamante ne ar-rahmatu sifatu mooy rahma yërmande meloom la ar-rahim mooy ki nga xamante ne mooy day appliquer yërmande boobu maanaam day def day mat day day day day day jeexitalal yërmande boobu ci nit yi euh, loolu nag day tax kon ñun ñu war a am tamit yërmande ci suñ ci mboolem jaam ñu am yërmande ni ñuy doxale képp koo xamante ne maanaam moom au moment où borom ci yërmande la tàmbalee booleem saari alquran bi moom des sooratul baraa bi gis ni te te sax boobu am na ko te sooratul baraa boo xoolee saar bi li muy wax ci yërmande li muy indi ci turu yàlla yi wane yàlla dafa yaatu yërmande li muy wax ci yërmande yàlla mais lu bari bari bari bari bari bari ba ci sax jeexital bi di wane ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sax daf ko wàcc mu nekk yërmande ak yeneen ak yeneen maanaam saa. kon maanaam yërmande mooy cosaan yërmande ci boppam mooy cosaan euh, ñeewante am jikko yu rafet yi am doxalin yu rafet yi loolu moom mooy li nga xam ne mooy sensu bismillahir rahmanir rahim nit ki kon dafa war di daa iman ci di dox ci biir nit ñi di incarné maanaam yërmande googu di te yërmande googu nag dàqantewul tamit léeg-léeg bu ñu waree def loo xamante ne ci zahir day safaan ak yërmande gi ñu def ko masalan yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy incarnation yërmande par excellence moom moo gën a incarné yërmande ñëpp waaye ànd ak loolu moom yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam moo daan rendil xaram bopp nit ki su sàccee ñu war a dagg loxo bi moom moo koy dagg yenent bi sallallahu alayhi wasallam du fi nekk naan noo yërmande xam nga yërmande déedéet maanaam loolu ci jëmmi boppam mooy mettre en application yërmande parce que bu fekkente ne ñi ñu war a corriger kenn du leen corriger maanaam ak musiba mooy am ci kaw suuf maanaam imaginer tey bandi yëpp ñu bàyyi leen ñu taxawal ci ci dëkk bi assassin yëpp ñu bàyyi leen ñuy taxawal ci dëkk bi sàcc yëpp ñu bàyyi leen ñuy taxawal ci dëkk bi te duñ leen teg benn xeetu daan amul benn xeetu daan parce que dañ naan bon nañ dañ dawal yërmande. ku luubal alalu nit ñi ñu ne noonu nañ dawal yërmande nga jël fekk lu mbooloo moom nga ni ko fuuf ñu ne noonu nañ dawal yërmande ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp nga ne nañ dawal yërmande maanaam yow loolu li muy tekk mooy yow maanaaw yërmande xamoo ko parce que yow dangaa jël yërmande googu nga jagleel ko lenn kese maanaam nga jagleel ko kenn lenn mais ñi ci des nag ñoom li ñuy def ñoom. ñi nga xamante ne ñoom la ñuy agressé suba gu ku dégg bëccëg ñoom lan la ñuy def ñoom xanaa ñoom ñoom amuñu droit ci yërmande gi ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël seeni alal tas seen ay yaakaar saa su nekk ñooñu xanaa ñoom amuñu droit ci yërmande gi maanaam loolu mooy ñàkk comprendre lan moom mooy yërmande euh, ci kaw loolu kon ñu dugg ci njaalbeenu Euh, saar bi bu ne a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim sa'ala saa'ilun bi'azaabin waaqi'in lil kaafiriina laysa lahu daafi' sa'ala laaj na woote na ñaan na sa'ilun aji laajte aji woote bi azabin ci mbugal boo xam ne waaqe aji rot na lil kaafiriina ñeel yiifir yi laysa déet la woo di ko ñeel daafeewoo aji jañ maanaam lu koy jañ euh, ñaari aaya yi insha allah maanaam moom la ñuy su ko defee euh, ñu xam euh, ñu ñu ñu maanaam ñoom la ñuy boole waxoon nañ ne aaya bu ci nekk ni ñu koy doxale incha allah mooy dañuy jël aaya bu ne wala boog aaya yu ne ñu ñëw jël baat yi d'abord benn benn bu dee am na lu tax ñu wàcce ko ak yeneen lii wër-wërloo ci yooyu ñu leeral ko suñu loppee ñu daal di euh, in ñëwaat ci aaya yi maanaam groupe aaya bi bu dee benn la wala groupe la ñu def ak jàngat bi nga xamante ne moom lañ ci amee. maanaam loolu nag deuxième partie boobu saa yu ñu koy tàmbali soit dañuy wax ne léegi nag ñu ñëw ci jàngat yi wala boog ñu dem directement daal di tàmbalee bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi maanaam moom lañuy ñuy tàmbalee insha allahu euh, taala euh, mu ne kon sa alal laaj na ñaan na saa ilun euh, aji laajte maanaam baatu sa foo ko fekk maanaam baat la boo xamante ne ci cosaan li muy tekki moom mooy laaj moom mooy daa ak doa wa talab mooy sàkku mooy ñaan ak sàkku te ak càkku loolu moom mooy euh, sa'ala sauf que fii nii li tax ñu koy firee woo na laaj na ak sàkku na te duñ ko firee beneen as su'al parce que ci su'al la jógee maanaam sa'ala yas'alu su'alan wala mas'ala tam su'al mooy laaj question mas'ala tamit loolu la mooy question bi nga xamante ne dañuy dañ ko teg maanaam dañ koo daaj ngir mën a xool lan mooy tontu bi moom mooy mas'ala amma su'al moom mooy laaj day mën a tekki kon laaj naa dara waaye day mën a tekki tamit ñaan naa dara voilà comme naan fa iza sa'alta fas'alillah booy laaj laajal yàlla maanaam mooy booy ñaan ñaanal euh, yàlla borom bi euh, subhaanahu euh, wa ta'ala léegi baat bi niñ koy jàngee ñaari jàngin la am maanaam ci alquran mooy saala jàngin bi la loolu moom mooy jungo li ëpp ci ñi nga xam ne ñooy qurra yi jàngkatu alquran yi ñoom saala la ñuy jàngee moo tax euh, te loolu lu mat a bàyyi parce que alquran dañ ko wàcce ci ay jàngin yu bari yu wute euh, lépp nag ñoom saala la ñuy wax waaye euh, ki nga xam ne moom mooy Naafi' ak Amir ñoom ni ñuy jànge Naafi' mooy waa Madina ñoom saala lañuy jànge jàngee saala saa ilun maanaam saala saa ilun ñoom loolu la wax Euh, mooy kon euh, saala sa ala bu fekkente ne maanaam bu njëkk bi la maanaam baat bu njëkk bi la moom mooy sa ala li muy tekki moom mooy comme niñ ko gisee mooy daa waaye sauf que lu tax parce que dañ naan ak du'a moom moom mooy ta'addi ci bi maanaam bi azabin waxee sa ala maanaam bi parce que normalement baatu sa ala sa ala suñ ko waxee laaj na li muy tekki dëgg-dëgg moom mooy am maanaam sa'ala an lañu waroon a wax maanaam sa'altu an zalika maanaam laaj naa nangam kenn du wax maanaam buñ duñ wax sa'ala bi maanaam laaj na ci nangam voilà euh, li nga xamante ne euh, moom mooy bu ñu waxee kon sa'ala sa'ilun maanaam loolu mooy benn bi moom mooy ak du'a mooy ñaan lan moom moo tax mu wàcc boroom xam-xam yi rahmatullah ku mel Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dama ne an-Nadr ibn al-Hakim moom moo tax aaya bi wàcc an-Nadr ah, moom moo tax aaya bi wàcc ndax lan mooy comme ñaan nga ñaanoon moo tax ñu koy firi fi sa'ala bi maanaam daa dafa ñaan daa wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba yeneen bi wax koy lislaam wax ko lim ko war a wax yépp waa ji tourné dem ne. allahumma in kaana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samaa'i aw itina bi adhabin alim yow buur yàlla déglul yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yeeg melo yu yëkkati ko yëg su fekkente ne lii dëgg la lii mooy dëgg gi nga xam ne moo tukkee ci yow lii dëgg mooy dëgg gi tukkee ci yow kon yàlla tawal ñu ay xeer yu tukkee ci asamaan si wala nga indi ñu bëggal mu nekk loolu tax euh, Seydina Muawiya radiyallahu anhu dafa am dafa mosoon a wax euh, kenn ci waa Basra yi maanaam waa Saba yi Saba ñu leen yéen yéen a gën a ñàkk xel ci nit ñi nan ngeen mën a jëlee ak jigéen ngeen def ko seen buur moom mu ne leen yéen nit day yéen yéen waa Màkk yéen lu gën a ñàkk xel foofu parce que yéen naka la la ab yeneen ñëwee mën a wax ak yéen. au ngeen ni waa yàlla lii de bu dee dëgg la gindi ñu ci maanaam bu dee dëgg la may ma ma ma tegu ci yoonu dëgg gi au nga wax loolu nga ni ko mu ne yow mu ne bu dee dëgg la tawal ay xeer ci asamaan si war ko nga indee ñu bëggoon mu metti maanaam loolu ci mantiq maanaam ci logique maanaam jaaduwul loolu nit ku normal du ko def du doxalee noonu mu ne kon yéen ñuy gën a ñàkk xel euh, jooju day xaw a yenu maanaam tuuti maanaam du maanaam mboolooy dëkk bi ñoo ñàkk xel ngir ne am na ci ñu ci bëri xel ñu ci rëy xel lool këcc jiitu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom Seydina Abubakar radiyallahu anhu ñoom Seydina Omar waaye daf ci am ñu ñàkk xel lool ñu doyadi lool ci ñàkk xel maanaam ku mel ne an-Nadr ibn al ne Abu Jahl ak ñeneen ak ñeneen wax dañ tamit ne Abu Jahl moom la aaya bi maanaam moom moo doon laaj laaj bi. mooy sa sa'ilun mooy aji laaj bi maanaam mooy loolu yëpp moom mooy bu dee dañoo firee baat bi sa'ala moom mooy addu'a mooy ñaan bu dee dañ ko firee ñaan loolu lay tekki mooy kon au mu nekk maanaam kon bu boobaa daa bi lay tekki maanaam dafa ñaan nangam beneen maanaa bi nga xamante ne moom moo ci nekk moom mooy bu fekkee mooy mooy bi ñu wax ne maanaam ne kan moom moo ñaan mooy laaj laaj bi moo ñaan ñaan bi muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne maanaam la doon ñaan ci ñenn ci yéefiru Quraysh yi ne na mbugal wàcc ci seen kaw comme bi nga xamante ne noonu la siiwee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la ko yéefir yi ñëwoon fekk ko muy julli ci kaaba gi ñu euh, ay Uqbata ibn Abi Mu'ayt ah, ay Abu Jahlin ay Nadr ibn al ak ñeneen ñu mel ni ñooñu euh, saay-saay yu bon yooyu daa jël ab euh, bàq gëléem goo xam ne dañ koo jël nëbal ko ay fan ñu fekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ñu ñëw xotti ko ci kawam maanaam xotti ko ci kawam Abu Jahl moo ne kan mooy indi affaire bi gars yi dem indi ji ko ñu xotti ko ci kawam bi ñu ko xottee ci kawam yaa subhaanallah euh, yonent bi sallallahu ba pare nag ñoom ñoom ñi ñu ñu ñuy jëñante maanaam ku nekk di di di di ko wax sa di ree dal ci seen ci kaw morom maanaam di kokkali yonent bi sallallahu alayhi wa Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na boobu man maa ngi bokk ci ñu néew doole ñi nga xamante ne sañ ñu dara ñemewuñ dara maanaam ñu néew doole amuñ benn kàttan parce que moom it daloon nag maanaam bi mu taxawee sóotu Rahman mu tari sóotu Rahman ci Kaaba gi Abu Jahl dafa yéeg dafa tëb këdd ko maanaam ci dënd këdd ko ci dënd ba Yonent bi sallallahu alayhi ne non di di di di nga fay ne garawul mu di nga fay moo tax badar moom moo ko rey moo tax ba mu taxaw ci dënn bi ne ko yaa ngi fàttali yent bi waxoon na leen dinaa fay sallallahu loolu moom mooy ne yeneen bi bi mu jugee ci xaal boobu dafa yëkkati loxoom ñaan ne yàlla maa ngi lay dénk maa ngi maa ngi lay ñaan ci kaw Quraysh maa ngi lay ñaan daal di commencé leen a dëgg moo tax ñoom ñëpp badar keroog lañ daal moo tax bugal moomu bu boobaa mbugal mi nga xam ne moo rot bu boobaa dañ koy daal di firé mbugalu mbugal bi xew Badar waaw beneen bi nga xamante ne moom mooy bu dee ñaan dañ koy firé sa'ala bi maanaam du'a bi ñaan bu boobaa ki ñaan moom mooy dañ naan sayyidna Nuh la alayhi salaatu tax boo xoolee ci saar bi ci moom dafa ñaan ci kaw laysa lahu daafi' amul lu koy jëriñ yéen ci yàlla Nuux rabbi laa tadar ala min al kaafiriina dayyaara innaka in tadarhum yudillu ibaadaka wa laa yalidu illaa faajiran kaffaara yow borom bul bàyyeeti bul bàyyi ci kaw suuf si benn kenn bu leen ci bàyyi parce que soo leen fi bàyyee itam maanaam mooy jamonoom yéefiri jamonoom lay parce que soo fi bàyyee itam. dañuy sànq sa jaami kese yudillu ibaada wala yalidu illa fajiran kafara te duñu jur lu dul ay euh, yéefir yoo xamante ne maanaam ñu kàccoor lañ voilà fajiran kafara euh, beneen bi ci des moom mooy doa après dina ñëw ci lu tax maanaam ak bi mais beneen bi possibilité ñi nga xamante ne moom lañu wax ne ki ñaan ñaan gi maanaam moom mooy jullit ñi ci seen bopp bi nga xamante ne dem nañ ba sonn mbir mi métti ci ñoom maanaam ñoomit ñu ne yàlla waaye yàlla yéefir kenn gi leen di buggal maanaam bu boobaa saala boobu day daal di nekk maanaawu su àll mooy laajte waaye bu boobaa baa bi nga xamante ne moom moo fi nekk euh, bu boobaa maanaam day remplacer am comme ni alquran waxee nan arrahmaanu fas'al bihi xabira fas'al bihi laaj ko bi maanaam fas'al anhu laaj ko ku ko xam yàlla booy booy wut yàlla da ngay dem ci ku ko xam nga laaj ko fas'al bihi xabira bi maanaam fas'al anhu lay tekki te loolu bokk na ci liy dëgëral ne mën na nekk ci làkku arab parce que lële mooy ci cosaan bu dee ci làkku arab bu ñu wax sa'ala bi waaye sa'ala an lañuy ñuy wax dina ñëw ci yeneen maanaam incha allah. ci baat boobu mais bu fekkee ne loolu la maanaam moom mooy comme li Alqama waxoon fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'i nisa'i tabib maanaam moom loolu la wax nee na boo leen ma jigéen ñi fa in tas'aluni bin nisa'i maanaam bi maanaam anin nisa'i lay tekk mu ne fa innani na ngeen xam ne man mi basirun kuy gis laa ak njàccaar dëgg laa bi adduwaa en nisaa ci liy saafara mbiru jigéen ñi bu man sax médecin laa waaye booba xam naa da koo wax fekk dafa am genn maanaam ñenn ci jigéen ñi ñu muy wax maanaam ñenn ci mbiru jigéen ñi waaye comme que jigéen nit la comme moom ni mu réeree boppam sikk nekkul ci ne noonu la mën a réeree benn jigéen bu mu mën a doon ci biir yeneen jigéen ñi en tant que nit waaye noonu la mën a réeree tamit jigéen parce que jigéen dafa wute góor maanaam bokkuñu ñuy xalaate bokkuñu yi ñuy gisee dafa bari ay mbir yoo xamante ne mën naa am amaan na da wax ci yenn fan waaye euh, comme lii buur ba waxoon euh, mooy euh, azizu misr li mu waxoon mu naan inna kaydakunna azim yéen de seen pexe dafa rëy maanaam wax ko ji soxnaam maanaam loolu xaqiqatan Euh, euh, jigéen bu bu la bëgg a pexeel moom maanaam bu la bëgg a pexeel maanaam yow moom see boo nga dem say bagaas maanaam li Alqama wax noonu du la lijjanti maanaam moom ci boppam boo demoon nga laaj ko kon doo lijjanti ko ala ko ne xaale liñ ci jublu rek mooy euh, saala maanaam léeg-léeg maanaam parce que xuruuf yi dañuy remplacer voilà léegi mu am tamit beneen maanaam moom mooy ne baa bi zaida la maanaam baa bi nekk ci bi azabin waaqi bu boobaa day nekk baa maanaam maanaam boo xam ne zaida la dafa yokk dafa yokku bu boobaa lan la maanaam bi di tekki mooy aji laajte mooy kii ñaan ñaan na daa azaban maanaam azaban bugal bu boobaa baa bi buñ ko tuddee zaida mooy dañ ko cee yokku ci arab li kiit lay doon maanaam ngir feddan moo ne vraiment man daal maa ngi laaj daal vraiment mbugal mi kañ lay ñëw quoi maanaam kon bu boobaa ki nga xam ne mooy yéefir bi doon laajte moom daa yàkkamte comme li alquran wax yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ñi ngi yàkkamte mbugal mi waaye na la leer ne euh, jahannama moom dana peeg dana alak ñi nga xam ne ñoom ñooy yéefir bu booba am na yeneen aaya yoo xamante ne incha allah dinañ ci ñëw ci jotaay bi di ñëw waaye bu dee baa kon zaida la loolu lay daal di tekki bu dee baa bi euh, zaida la maanaam am na feneen fu mu ñëwee ci alquran mooy euh, wala wala wala incha allah kon yam foofu ba jotaay bi di ñëw incha allah ah, euh, kon.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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا